ahmad ibn muhammad at-tijaani wa xulafaa'ihi al-muhtadiina wa ahli tariiqatihi al-faa'iziina ar-raabihiina amma ba'du qaala samaahatul imaam salaahuddin at-tijaani alayhi ridwaanu rabbaani fil kanzi saani min kitaabihi al-kunuuz al-ashara wa fii uh, uh, fii fasli at-tajalli wat-ta'addul wat-tabaddul wat-tamathul wat-tashakkul uh, ilaa aaxirihi yaxaaru rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an yakuna wasitatan bayna wasitatan bayna allahi wa xalqihi ila axiri kon suñu jotaay bi weesu ka tàmbali woon nañ ci ci faslu boobu di wax ci at-tajalli wa ta'addud wa tabaddul taxawul wa tamathul wa tashakkul wal hulul wal ittihaad wa tasawwur gisoon nañu façon yi muy fukk yi nga xamante ne yépp ay xeeti Euh, feeñ waay la wala boog ay xeeti mbir ay mbir la yoo xamante ne euh, ci soppandikoo mbindeef maanaam borom bi la subhaanahu wa ci mbindeefam yi subhaanahu ci mbindeefam yi gisoon nañ ci ne euh, waxoon nañ ne borom bi subhaanahu wa ta'ala moom moom moom at-tajalli mooy feeñuwaay googu yeneen yi alayhi salaatu wa salaam ñoom ñoo moom it at-ta'addud mooy limu googu. Euh, wallu yi radiyallahu anhum ñoom ñoo moom euh, di weccoo ak tabaddulu ak taxawulu ak di soppi xaal euh, di nekk ci mel neneen naka noonu malaayika yi malaayikatul kiram alayhimu salaam ñoom ñoo lu ñu tuddee ak tabassul mooy di feeñee ci jëmmi keneen muy représentation boobu jinne ñoom ñoo moom lu ñu tuddee ak tashakkul moom mooy di dessiné ah, di di di rëddu ci jaww ji ngir jor benn jëmm Euh, jamaadaat yi mooy yi nga xamante ne ñoom euh, euh, amuñu bakkan comme niñ koy waxee maanaam mooy ñi nga xamante mooy li li ñuy wax les choses inanimées ñooñu ñoo moom lu ñu tuddee al di wàcc ci dara ak lu ñu tuddee al ittihaadu mooy di yemmoo ak dara gisoon nañ ci wàllu tajalli bi nga xam ne borom bi subhaanahu wa ta'ala moo ko moom neen li ñu war a njëkk a xàmmee mooy feeñu dara maanaam feeñu euh, lenn bokkul ak feeñ ci lenn ba tey du benn euh, ngir ne bu fekkente ne feeñu mbir mi la mooy borom subhaanahu wa ta'ala day feeñu xolu nit ñi xol yépp lay feeñu képp koo xam ne nag da ngaa gendeeku maanaam nga gis ne feeñu googu nag ci yàlla la jógee da ngay daal di nekk ku nand maanaam da ngay daal di nekk nand te moom lañ naan arif képp koo xamante ne nag yow sabab yi ngay gis moom ngay gendeeku moom ngay bàyyi xel di ko gis te doo gis ne ki ah, borom bi subhaanahu wa maam doo ko gis ci loolu yow da daan nekk koo xam ne kooku la ñuy tuddee matrud maanaam mooy ku ñu dàq ci payu yàlla bi kon euh, nit ki lenn li mooy tax ba du gis feeñu gi boromam bi subhaanahu wa taala di feeñ ci moom moom mooy lu ñu tuddee ash-shahawaatu wa shubuhaat moom mooy bànneex yi ak li ñuy tuddee lënt-lënt yi <coughs> ah, maanaam bànneex yi mooy bànneexu bakkan yeeg de suite ah, li ñuy tuddee yi moom mooy mbir yi nga xamante ne dafa jaxasoo day tax ba nit ki du xàmmee du ràññee mooy le affaires ambiguïté yi équivoque yi voilà énigme yi ainsi de suite euh, léegi euh, lu yooyu yi yooyu la ñuy tuddee te loolu dañ ci waroon a taxaw ci jotaay bi weesu maanaam loolu la ñuy tuddee xijab maanaam loolu boole boole boole moom ñuy alxujub mooy kiiraay yi maanaam voile bi ce ki fait que ni euh, tajalli bi maanaam du ñàkk tajalli mooy tax ba nit ki du gis mbir yi waaye kiiraay yi fi nekk moo tax nit ki du ko gis loolu moom moo tax borom bi subhaanahu wa naka jekk daf fi mësa ne te dara mos fi nekk ak moom te naka noonu dafay feeñu mbindeef yi ci lépp ci lu ne saa su ne waaye nit ñi duñ ko gis lu tax xol yi duñ ko gis lu tax parce que dañoo am kiiraay euh, muy bànneex yi ak lënt-lënt yi euh, bànneexu àjjana yi nag ñoo gën a bëreeti ci que bànneexu àdduna yi ngir ne xéewal ya fa ne ñoo gën a rëy foofee buur yàlla nag subhaanahu wa taala ak feeñuwaayam dafay feeñoo maanaam ci nekk-nekkam wala bokk ci ay meloom Euh, nekk nekk buur yàlla nag subhaanahu wa lu ñu joyal la tur yeeg melo yi du ñu àttewoo ci ay mbirum ci loola euh, du caageen euh, askanoonte yi du caageen àtte yi maanaam ak maanaam règle yeeg loi yi te buur yàlla subhaanahu wa ta'aala ci feeñ ci nekk nekkam nag feeñu ci kenn lu dul ci jëmmi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam loolu moom moo tax moom ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa moom mooy seetu bu sell bi bi nga xamante ne ci la nekk nekk buur yàlla subhaanahu wa feeñee ci anam gi mu gën a mate amaa nag li aju ci tur yàlla yi ak ay melom loolu daf cee feeñoo ci mboole mbindeef yi mu feeñal ak taaram ci ki nga xam ne moom mooy lépp lu taaru ci li nga xam ne lépp lu taaru la mu feeñal gis-gisam ak dégg-déggam ci képp koo xamante ne am day gis wala day dégg mu feeñal tamit kàttanam ci képp koo xam ne wala ak sañ-sañam ci képp koo xam ne am na kàttan am sañ-sañ mu feeñal xam-xamam ci képp koo xam ne dafa am xam-xam wala ci lépp loo xamante ne rek xeetu xam-xam la képp nag koo xamante ne dangaa jeex ci buur yàlla subhaanahu wa taala ci turam yi ak meloom yi nga jeex moom lañ naan jeex na ci yàlla tàkk mooy jeex na ci turu yàlla yi ak ay meloom waaye nag ki fee ci jeex ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi kooku day am ci feeñu waayu nekk-nekk borom bi subhaanahu wa taala ngir matuk feeñu borom bi subhaanahu wa taala ci nekk-nekkam bi nga xamante ne moom la amee mu nekk ci maanaam moom la feeñee ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam kon feeñ maanaam kon jeex ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moo gën a mat te moo gën a mottaliku ci jeex ci yàlla boroom bi subhaanahu wa taala maanaam loolu euh, mooy li xamante ne bu ñu doon tënk liñ gis ci suñ jotaay bi weesu mënef na koo tënk ci biir loolee léegi nag mu ne yaxaaru euh, fiire na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam an yakuna ci muy nekk nag waasitatan ak dig dig la baynallaahi diggante buur yàlla waxal ki ak mundu fa maanaam ne ànd ak ne yàlla borom bi subhaanahu Euh, feeñam gi mu gën a mate mi ngi amee ci bu feeñee ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam et ki jeex ci yenente bi sallallahu alayhi kooku rek moo mën a jeex ci nekk-nekk borom bi subhaanahu wa ta'ala mooy azzaatu mooy l'essence sanctifiée euh, waaye jeex ci ndawal yàlla li euh, maanaam jeex ci buur yàlla subhaanahu wa ci nekk-nekkam mënta nekk lu dul nit jeex ci yenente bi sallallahu alayhi wa ci jotaay boobu euh, bi weesu toxawoon nañ ci euh, wala boog euh, leeraloon nañ ko te it naka noonu bi ñu toggee tollee ci al itlaq wa taqyid loolu yaataloon nañ ko walillahi alhamdu wal minna léegi muy wax ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam malgré loolu kon dafa fiir moom malgré yi yëpp maanaam dafa fiir ci ne Euh, tellement que dafa bëgg a bàyyi dafay bàyyeeg yàlla lépp ba ni moom ci boppam ëpp maanaam dafa fiir ci ne du du du dox digganteem ak yàlla mbindeef yi maanaam du dox diggante yàlla ak mbindeef yi donte borom bi subhaanahu moom la teg ci dig boobu maanaam ne moom la yàlla yebal xataa turu yàlla yi ak meloom yi sax ak kàttanam ñun amuñu ci euh, accès ñun du mënula gis mukk yàlla jamais wala ñu yëg ko ci dara ak lu mën a doon lu dul ci was waastatu mooy intermédiaire yenent bi sallallahu alayhi loolu rek a mën a nekk leneen mënta nekk ndax moom yenent yàlla bi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi moom mooy rasulullahi moom la yàlla yabal euh, yàlla yabalul keneen ku dul moom moom la yàlla yabal euh, moo tax yàlla ci turam yi ak meloom yi ci nekk-nekkam lépp képp kuy ci ku mu ci am lenn lu mu ko ci jox walla mu ko ci euh, may accès rek maanaam mooy bi mu feeñal ci yenente bi sallallahu alayhi la lay wan mais pas moom ci jëmmi boppam dëgg-dëgg ni mu nekkee ci moom borom bi subhaanahu loolu moom moo tax euh, ñuy wax ne yenent bi sallallahu alayhi moom mooy miraatullah mooy seetu bi yàlla ni mu nekkee seetu bi yàlla moom mooy miraatul kaw ni tamit mooy seetu mbindeef fi euh, moo tax adduna bi li ñuy gis yépp ci àdduna bi du lenn lu dul euh, li feeñee ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam moom la ñuy gis ñun maanaam ñun gisuñu en fait li tax nag gisuñu ko moom mooy ne seetu bu bu sellee sell sell genn sell gi ba pare rëy maanaam doo gis tey fi mu toll euh, mur bi yëpp bu doon seetu la euh, soo photowee benn partie bi image yi ngay gis image yi ngay gis du nekk image yu maanaam doo gis seetu bi parce da ngay foog ne da ngaa jàkkaarloo nit ñi photo leen fekk yow image bi nga photo mooy bi nekk ci seetu bi rek en ñun àdduna bi ñuy gis ak bi ñuy laal ak yëpp loolu noonu la demee yenent bi sallallahu alayhi wasallam en fait yenent bi sallallahu moo fees àdduna bi yëpp xaqiqa ah, boobu nag boo ko réaliser maanaam boo demee ba nandu ko dëgg dëgg ba mu sax ci sa xol dëgg loolu mooy jëm li ñuy wax fatxu loolu la maanaam mooy xam ne ndekete comme li moom Rifaay wax radiyallahu anhu ndax xam ne le euh, ak akbar mooy lan mu ne mooy rek le fait nga dem ba gis ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam moo taxaw taxawaayu àdduna bi maanaam boo gisee ba xàmmee ko loolu ba mu leer ba nga ba mu nekk loo xam ne danga nga koo incar da nga koo réaliser dëgg-dëgg loolu mooy am nga fathul akbar euh, loolu moom moo tax li ñu tuddee fathul akbar processus la bokkul nag ak Euh, ñenn ñi ni ñuy wax ne am nañ fatxu parce que euh, sikkarloo nañ leen nangam ak nangam après ñu def benn moment ñu ne am nañ fatxu parce que tout simplement euh, yuuxu nañu wala daan nañ leer loolu ak fatxul akbar wuute na maanaam am na ak xeetu bu wuute bu ci ne kon léegi kon fatxu maanaam yenent bi sallallahu alayhi wasallam parce que moo tax moom ci jëmmi boppam moo tax ñu naan ko moom mooy nekk nekk borom sax ñu naan ñu naan ko aynu zaati ñu naan wala sirru zaati mooy secret mindee fi buur yàlla boobu subhanahu wa hmm? moo tax ñu naan ko sirrul fi nekk te fi existence bi moo tax ñu naan ko kaw kawni maanaam mooy réalité xaqiqaw adduna bi nekkatee fi parce que tout simplement lépp lépp lépp mooma waaw euh, léegi yow loolu suñ ko suñ ko comprendre suñ comprendre yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne dëgg-dëgg moom loolu yëpp moom la ànd ak loolu yëpp moom bëggul ludul feeñal yàlla yi kese maanaam daa ji euh, daa euh, encre bii bind maanaam su bindee maanaam bu la neexee nga ni man maa bind maanaam wala boog bu ma yoree sama xalima di ci bind bu man bu la neexee nga ni man maa bind bu la neexee nga ni li xalima gee ko bind voilà yenent bi nag sallallahu alayhi moom mooy xalima bi adduna bi yëpp yëpp bi yëpp moom moo ko bind mooy xalima bi ba pare wëlbatiku nekk alliwa bi maanaam organigramme bi nga xam ne mooy tableau bi bi nga xamante ne ci la ñu lépp li nga xamante ne moom moo nekk ci àdduna bi moom mooy am am gi yépp maanaam moom ci jëmmi boppam moo représenter góor ba pare représenter jigéen ji en même temps maanaam mooy xalima bi ak euh, ak tableau bi ak tableau ak alluwa euh, bi hmm. voilà maanaam big big fay bi kon la ca juddoo itam lépp maanaam réalité la moom sallallahu alayhi waaye ànd ak loolu yëpp buggul lu dul yàlla feeñ yàlla rek lay wone yàlla rek lay tegtale fa qaala mu wax moom sallallahu alayhi wa sallam li rajuli ñeel waaye alladi ga nga xam ne qaala wax na la woo ñeel ko ne ko maasha allahu bu ndem soob bu soobee yàlla wa shit ak soob la maam fekk mu ngi soob yàlla di la soob te mooy lan mooy ñun wolof yi li ñuy wax bu soobee yàlla ak yenente bi sallallahu alayhi benn waay ba mu ñëwee ne ko bu soobee yàlla ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam fa qaala lahu mu wax ko rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam bi ne ko ja'alta def nga lillaahi ñeel yàlla nit dan ak dend wutal nga yàlla dend nag bal wax bal li fi nekk mooy li nga war a wax mooy masha allah bu soobee yàlla wax dafa kese maanaam bu yàlla rek maanaam kàddu googu ñun ñuy wax wolof yi wax jooju du lu waxu moo tax yent bi sallallahu alayhi ba ko waaja waxee daf ne ko deet yàlla nag kenn du ko wutal denn yàlla kese ngay wax voilà léegi nag non seulement yomuñ ci bu soobee yàlla ak bi boobu sax yenente bi wax na ne baaxul sallallahu alayhi waruñu ko wax mais dañ cee boore yàlla gi ci jëmmi boppam dañ koy yëkkati yeneen bi sallallahu ñu dandal ko randal ko daan ndéem soob na sàmba voilà maanaam daal di daal di fay teg keneen dañ wàll waatal naa la ko ci diw bu soobee diw alors que li ñu waroon a wax mooy waat naa ci yàlla ak bu soobee yàlla wa fii riwaayatin am na sax ci beneen riwaaya qaala sallallahu la wa sallam daf ne ko yàqul na ngay wax ma sha allahu summa shi'ta ma sha allahu feek mi ngi lay mi ngi soob yàlla summa topp nag shi'ta mu soob la maanaam ginnaaw ga maanaam comme liñ naan bu ginnaaw yàlla day ah diw maanaam loolu mën nañ koo wax voilà maanaam ginnaaw yàlla daal euh, waaw feek mbir mi mi ngi neex diw nangam dana am voilà mais buñ naan bu neexee yàlla ak diw moom kenn du ko wax waaw ba pare diw moom ngay wax ne nag ak coobareem da ca aju faw dëgg dëgg coobareem aju ci tamit voilà maanaam buntu bee bu ñu nee gardien bi de maanaam ah ginnaaw yàlla daal bu soobee gardien bi moom dal mën na la bàyyi nga dugg bu ko neexul nag doo dugg maanaam loolu mënef na ko wax waaye di wax naan ginnaaw yàlla bu neexee diw te diw moomu diwul dara ci mbir mi amu ci rapport amul dara dara mbir mi maanaam jotewuñ dara ah loolu moom ak xeetu euh, doxalin wu ñaaw la wa fii riwaaya am na ci beneen riwaaya boo xam ne yenent bi sallallahu alayhi dafa ni kuulu wax leen ne masha allah feek mi ngi soob yàlla su ma topp sha muhammad mu soob yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam euh, boobu mu ne rawaahu ahmad imam ahmad moo solo wa ibn Maaja wa Nasaa'i wa ibn Mardawaayhi wa Tahaawi wa Abu Nu'aym wal Buxaari imaamul Buxaari nag solowu ko ci Sahih bi ndax bu doon loolu la ci kanam la koy indi waaye fil adab maanaam ci adab fil adab al mufrad wal xatib mooy al Baghdadi xatibul Baghdadi fii taarix Baghdad an ibn Abbas mu solo ko sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma kon Yonent bi sallallahu alayhi wasallam foofu leeral na ne yàlla rek dafa bëgg ñu wéetal ko moom kese bëggul di dox diggante ak mbindee maanaam diggante yàlla ak mbindee fi wa qaala sallallahu alayhi wa sallam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam tamit wax na li man ñeel ka nga xam ne jamaa dafa dajale baynahu ci moom wa bayna allah ak yàlla ta'ala aji kaw ji fii damirin waaxidin ci benn damir fii damir damir mooy pronom personnel ah damirin waaxid bay benn kese yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko bi sal xatibu anta bi sa aka ñaaw alxatibu xutbakat waxkat boo anta yow mii daal xadis euh, boobu mu ngi leeral ci nodd ba dafa mi ngi naan rawaahu muslim imam muslim solo na ci saxee ci saxee wal lafdu lahu kàddu gi moo ko moom maanaam bi mu nar a indi wa abu dawud moom tamit indi na ko wa nasaa'i wa ahmad wa ibn abi shayba muy abu bakar wal bayhaqi fi sunan moom sunan bi euh, wa shu'ab ak ci shu'abul iman ak wal adab ci ñetti téere yëpp indi na ko an Adi ibn Hatim mu jël sayyidina Adi ibn Hatim radiyallahu ta'ala anna rajulan nee na dafa am benn waay boo xam ne xataba da doon xutba maanaam da doon def benn discours xutba mooy di wax discours rek inda nabi fa yenente bi sallallahu alayhi wasallam fa qaala mu ne man yuti allah képp ku topp yàlla wa rasulahu ak ndawam li sallallahu alayhi wasallam faqad rashad faqad dëgg-dëgg rashada jub na ku topp yàlla ak yenentaam bi sallallahu alayhi wasallam jub na wa man ya'sihima képp ku leen mooy ñoom ñaar faqad dëgg-dëgg xawaa Eh, eh, jéng na maanaam wax jooju mu wax ne bi mu ne ku topp yàlla ak yenent bi sallallahu alayhi la mu waroon a wax mooy ku moy yàlla ak yenent bi sallallahu mais le fait que waa ji ne ku leen moy ñoom ñaar maanaam mu boole leen ci benn pronom personnel loolu la yenent bi doon bañ sallallahu alayhi wasallam parce que yàlla dañ kaa war a wéetal fa qaala rasulullah ndawal yàlla ne sallallahu alayhi wasallam ne bi'sal xatibu ak a ñaaw aji wax anta yow mii maanaam xutbakat yow mii def discours maanaam yow sa wax ji dafa ñaaw na qul waxal ne wa man ya'sillaha ku mooy yàlla wa rasuluhu ak ndawam li sallallahu alayhi wasallam dëgg-dëgg xawaa jéngan maanaam mooy faw ñuy jiital yàlla di ci teg keneen keneen kuñ ciy teg maanaam loolu moom daa war di nekk loo xamante ne automatisme la war a doon Euh, maanaam ay dafa am ay biir yoo xam ne mbiru tawhid la te dafa war a nekk automatisme voilà euh, donte waa ji li mu wax dëgg dëgg dëgg dëgg boo ko xoolee bonul li mu wax xaqiqatan bonul mais li mu ci jublu euh, rek maanaam moom mooy leeral mbir mi ne yàlla moom yonent bi sallallahu alayhi moom dafa fiire yàlla moom ba yàlla bëggul ñu koy bokkaale ak lenn te rôle am moom mooy wan nit ñi yàlla te loolu nag mooy rôle yonent yi alayhi salaatu wassalaam ak wàllu yi dañ koy fàttali souvent waxu Cheikh Abdou Aziz Dabakh boobu radiyallahu anhu bi bés bi nga xam ne ci lañu ci la ànd ak taalibe bi mooy Seydou Abdal ah, ah, Ahmad ibn Mubarak ah, rahimahullah ne ñu romb benn pont mu ne ko pont bii lu muy jariñ mu ne ko xanaa mooy mu jóge ci tefes gi dem ci geneen tefes gi bu beneen wàll gi fee mu ne ko waaw baax na de waa léegi njariñ googu am fi su fi nekkoon lan la fi def mu ne ko bu boobaa loraat nit ñi rek la fi nekk maanaam bu doon njariñ gi gii tax maanaam la fekk que mooy mën di jóge ci rive bii tefes gi dem ci beneen bi ci des bu dee pont bi amatul njariñ boobu kon lim fiy nekk lu mën a doon day loraate maanaam mooy ne lu yàqu la luy gaañaate la ne ko yeneen yi nag ak wàllu yu exactement noonu lañ mel ay pont lañ rek bis bu ñu jariñatul di wan nit ñi yàlla yi kese bu dara bu ñu jariñatul loolu dañu nekk lor lu nekk lor ci nit ñi te loolu nag Euh, ñun wolof yi kenn duñu ko jàngal mu ne haasa moo tax yeneen bi sallallahu alayhi loolu mu wax min haythu tashri' ci mooy bu ñu xoolee ci buntu tëral àtte parce que tamit dafa am yi yi maanaam yii yëpp yeneen bi sallallahu alayhi bokk na ci li muy jariñ mooy li ñu tuddee sadd di tëj jottali ko waay lu war a mën a tax ma mën a nekk ci beneen ma mën a dugg ci ci ci ci ci yeneen mbir yu doy waar ñu daal di may tëjal buntu boobu imaginer tey bu doon buntu buntu boobu dañ kaa bàyyee fi mu toll bàyyiwuñ buntu boobu te gis nga nit ñi nit ñi waxee ak ni nit ñi defee léegi imaginer su doon buntu boobu dañ kaa dañ kaa dañ kaa dañ kaa bàyyi kenn tëju ko maanaam li muy indi. Euh, li ma njort nag mooy li not sama njor mooy ne euh, bunt bi xëy na suñ ko tëjul woon it lii xew nii mbir mi gën a yées mënta gën a yées ndax euh, ndax lu ne dégg leen ko ah xanaa lu xamante ne xëy na weesu na xel yi ndax nit ñi sax dañuy wax bay wax lu weesu xel yi dégg nañu euh, maanaam diw ak yàlla yàlla ak diw loolu dégg nañ ko dégg nañu yàlla diw kese loolu dégg nañ ko dégg nañ sax ñu ne te diw mooy boroom jaam yi maanaam léegi dootul yàlla maanaam diw ci boppam mooy boroom jaam yi loolu tam dégg nañ ko mais li gën a garaaw maanaam te loolu am xel xëy na non sincèrement nag man damaa jàppoon ne xelu doomu aadama maanaam manul loolu daal manul yegg ci niveau bu muy waxee ne man man maanaam dem sax banaa diw ci boppam mooy yàlla maanaam xel mi lu mu rëy rëy rëy xel wala maam ci côté ci côté mbon wax ci côté ñaawteef ak seytaane lu mu jay jay doomu aadama di yaakaaru mu woon abadan abadan këni nit sañ naa wax ne diw ci boppam moom ci boppam moom moo moo defar yàlla maanaam moo moo maanaam boobu moom mooy bi nga xamante ne am xel maanaam bu dul woon maanaam bu mu ko mësul dégg sama xel du yegg ci ne loolu war naa man nit war na ko mën a xalaat maanaam ngir ne ak xalaat bu normal waru caa mën a mës a yegg waaw comme li naa Omar ibn Abdul Aziz waxoon rek radiyallahu anhu bi muy wax affaire góor jigéen ñi mu ne su dul woon le fait que ne alxuraan daf ñoo tuddal ne ñooñu amoon nañ suñu xel du mës a dem ci ne mën na ne kenn nekk góor jigéen mën na ne voilà maanaam parce que nit ko normal bon après xel xel mi xel bi du dem ba du dem ci ne loolu war naa mën a ne daal <laughs> mais tamit xeetu bokkaale yooyu tamit mais ñooñu sax ñoo mais ko wa mais loolu moo gën a garaaw bokkaale ah parce que bokkaale mooy da ngaa jël yàlla nga wutal ko maanaam lu yàlla moom nga nga boole ci keneen mais yàgg yàlla yéen a bokk bi loolooy bokkaale mais dem ba exclure yàlla carrément ci mbir mi jox ko kenn kes maanaam jox ko jë jenn jëmm mais yamu ci loolu mais nga dem ba ni noonu jëmm jooju ci boppam sax en gars yi ñoo comprendre et que buñ naan nañu wéetal jëmm ji daf koy def ree parce que xamuñu ko gars yi dëgg-dëgg joxuñu gëdd jëmm ji ndax lan waroon a wax mooy lan mooy ne maanaam bu buñ xamoon ne moom ci boppam sax moom ci boppam moo amal yàlla ba pare ne ko bu ma ci feeñ maanaam loolu vraiment xelu doomu aadama bu normal bien constitué maanaam waru ci woon a yegg daal yàlla nañu yàlla sàmm waaye wax ji moo tax moo tax sa moo tax yenn saa sam tëj gi mu tëj buntu boobu loolu lu ama am solo la xëy na pour ñenn ñi euh, terewulee na yegg ci dérive yooyu mais am na ñu bari ñu ngi ko tere yegg mu ne wala woote ñeel na ko wax jooju yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax am na maanaan ak maana aaxar beneen min haythu tahqiq ci bu ñu xóotalee mbir mi boo woote mooy an na woo naka moom nekk li mbir mooy ne lay minal adab bokkul ci teggin maal xaqi ànd ak buur yàlla subhaanahu wa taala an ci mu koy askanele maanaam muy jottale askanele al mutakallim aji wax di illaa lu dul li ci li nga xam ne fii adaafahu askanela na ko al xaqu buur yàlla ila nafsihi ci boppam maanaam daa bokkul ci teggin nit di wax di askanela yàlla loo xam ne yàlla ci boppam askanela wu ko boppam aw wala boog amara mu digal bi yi ci moom rasulahu ndawam li yenent bi sallallahu alayhi wasallam digle ko aw wala boog man koo xam ne aataahullah buur yàlla jox na ko ilman xam-xam min la dunhu bu tukkee ci moom kal xadiri comme sayyidina xadir alayhi salaam nga xam ne kooku moom wax nañu ci yaxal nañu alayhi ci moom fa hada bu boobaa lii min zalikal baab boobu la buntu lay doon euh, maanaam wax ji dafa am solo mooy lan mooy askanale yàlla melo wala tur wala nga askanale ko di wax ci mbiru yàlla loo xam ne yàlla ci boppam askanale wu ko boppam boppam yeneen bi sallallahu alayhi waxu ko koo xamante ne tamit dafa amee xam-xam bu tuggee directement ci yàlla waxu ko mooy comme lan am naa exemple ah yàlla tey de moom xale lu góor la expression wolof la maanaam wax ji waxinu wolof la maanaam liñ bëgg a wax foofu mooy yàlla daa gaawi mbir maanaam soo soo doxalee maanaam li ñu bëgg a wax mooy soo soo soo ko defee dara maanaam nga tooñ ko tey tey tey dafa ko faj léegi maanaam mooy ay réaction am dafa euh, dafa dafa dafa dafa gaaw voilà dafa immédiat loolu loolu lañ bëgg a wax ñu ne eh, yàlla tey xale lu góor la maanaam mooy du bàyyi kenn ku def lu dul noonu lu dul dina ko corriger mais wax jooju ndax yàlla moo ko askanale boppam wala déet est-ce que yàlla mënef na koo askanale xeetu waxin wu mel noonu déedéet par exemple di wax yàlla ne ah ndéem soob nag kii damm maanaam liñ bëgg a wax mooy kii reyaate maanaam kii jël bakkanu nit ñi mais est-ce que noonu la ko yàlla waxe ne day damm loos déedéet maanaam loolu ay mbir la yoo xamante ne ay expression la yoo xamante ne ah, yu mat a bàyyi xel la xëy na duñ ko bàyyi xel ñun mais wax la joo xamante ne wax ju garaaw la fa yàlla moo tax comme que loolu du lu yàlla wax du lu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam wax du lu boroom ilmul laduni yi di wax mooy ñi nga xamante ne dañuy xamee ci yàlla directement bu dee mbir mi du maanaam bu dul loolu comme ku mel na Sayyidina Xadir alayhi salaam maanaam bu dul lu bokkut ak ñooñu rek comme ñoom indiwuñu wax jooju loolu dañuy xam ne wax jooju du wax du baax te du lu ñu war a wax loolu moom moo tax lu mat a bàyyi xel la. Euh, léegi nag loolu am na lu ko gën a garaaw yii ñu wax fii yépp ci ne di ko melale yàlla garaaw na am na lu ko gën a garaaw lu ko gën a garaaw mooy askanale yàlla loo xamante ne yàlla ci boppam dafa ne moom mer na ci asamaan si xaw tuuti mu màbb ci kaw nit ñi bi mu déggee wax ju mel noonu suuf si xaw tuuti mu xar nit ñi maanaam euh, euh, màbb nit ñi nit ñi màbb ci biir ànd ak moom mooy di askanale yàlla doom maanaam di ko jàppeele doom comme ñun wolof yi li ñuy wax masalan naan ah maam yàlla de nangam nangam allah astaghfirullah maanaam wax jooju wax ju garaaw a garaaw la léegi nag soo ko waxee dañ naan la euh, non li liñ ci jublu rek mooy yàlla mag la maanaam te jëmmi naan yàlla mag la maanaam il est âgé maanaam loolu jëmmi jooju tamit beneen bokkaale beneen musiba ngi ci parce que yàlla amul at amul ay age parce que amul temps maanaam moom moo créé temps bi loolu tamit beneen musiba da cee beneen mbir bi ci des tamit moom mooy day ku ku ku bëgg a layee loolu layal loolu daan ne non xam naa maanaam liñ ci jublu rek mooy ne euh, daf maanaam comme ay doomam lan daal maanaam ñoo gën a maanaam ay mbindeefam lan ay comme maanaam ay ay ay waaw ñun ci kanamam daal ay gone lan ay doomam lan voilà moo tax ñu koy waxee noonu affection la daal maanaam question d'affection kese la loolu nag mooy jëmmi li borom bi subhaanahu wa critiquer ne chrétiens yi ak juifs yi moo tax am na benn euh, labbe bu ma déggoon ci rajo bi yàgg na ay 97 98 muy wax naan boobu julli ñu la doon sànni ay picc euh, naan euh, am na ñoo xam ne bu ñu waxee ni Yeesu doomu yàlla la ñoom dañuy foog ne liñ bëgg a wax moom mooy da koo jur xam nga julli ñu xam na ni waxuñu lool waaye euh, euh, li mu bëgg a wax rek mooy tey bu amoon benn doomu Sénégal bu demoon wala bu dem bitim réew ñu naan kii de doomu Sénégal la loolu rek lañ ci jublu maanaam moom jàpp na ni mi ngi sànni picc jullit ñi maanaam mi ngi moom jàpp na ni fi mu toll tontu na jullit ñi indi na tontu bi gën a matale mais justement loolu la yàlla di tere loolu la yàlla di tere yàlla xam nga lu muy tere le fait que ñu naan ittaxazallahu waladan yàlla jàppe na kenn doom considération boobu rek la yàllay tere ku ko wax parce que loolu amul te diw doomu Sénégal la loolu liñ ci jublu mooy ne Sénégal moo ko meññe maanaam ñi ko meññe Sénégal lañ dëkk te it ah wala boog eh, Sénégal moo ko moo ko moo ko adopté mu nekk doomam loolu lañ ci jublu bu ñu nee diw doomu Sénégal la loolu lañ ci jublu maanaam jubluwuñ ci ne suuf si ci boppam moo ko jur gëkk ko mu génn mais luñ ci jublu moom mooy ne ci suuf soosu la juddoo walla bu fa juddoo wulit maanaam suuf soosu moo ko moo ko adopté moo ko moo ko moo ko yiir téye bu ko defee fu mu dem day askanale boppam foofa loolu loolu euh, nag la yàlla bañ ku ko wax ci moom yàlla loolu lay bañ ku ko wax ci moom voilà euh, yow la loolu loolu nag lay bañ ku ko wax te loolu beneen bi ci def nag mooy affection boobu ñuy waxee mais yi xam nga lan la ñuy wax alquran a ko wa qaalatul yahuudu nahnu abnaa'ullahi wa ahibba'u maanaam yahuud yi dañ ne ñun ñooy doomu yàlla ñun ñooy soppeem xam ngeen ne amul benn yahuud bu jàpp yàlla moo ko jur comme ni ko ndeyam ak baayam juree amul mais ñu bëgg a wax mooy ñoom peuple lañ boo xam ne yàlla da leen a tànn liñ am kenn amu ko yàlla da leen a meññ maanaam ci ci ci ay mag yu baax ay maam yu baax parce que ñoom dañoo jàpp ne la maam ñoom yàlla da leen a tànn dëgg-dëgg parce que seeni maam ñu baax lañ loolu dëgg la seeni maam ñu baax lañ ay yenente lañ sax alayhi salaatu wassalaam ba ñu jàpp ne ñoom ñooy ñi yàlla tànn dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg waaye ànd ak loolu yépp nag wax dëgg yàlla yàlla ne qul fa lima yu'adhibukum bi dhunubikum bal antum basharun mimman khalaq kon ana lan moo tax ba yàlla lool waaw kon lu tax yàlla léegi di leen di mbugal soo leen defee ay bàkkaar lu tax bu dee li fi nekk mooy ne ay mbindeef ngeen ay ay nit ngeen comme yeneen nit ñi kese maanaam nit ñi nag dañoo jàpp yeneen ci yàlla bi saa saam lañ amul woon seen seen seen seen maam yi wala seen sëriñ yi am nañ ko loolu moom ku ko xalaat yow yow yaay ki gën a ñàkk xel ci nit ñi jàpp nga ne lu yeneen yi amul woon sa sëriñ dana ko am jàpp nga ne sa sëriñ képp ku mu jur yaramam xaraam na sawara te yeneen yi ñu ngi nii ay yeneen lañ seeni sët yi ñooy yahudi yi te ñoom ñooy ñi yées ci mbindeef yi ay doomi maam Ibrahima lañ yowut yowut boo gis juif boo gis ci mbedd bi bu dee da koy màggal ngir jëmmi nit maanaam bu dee dangay màggal nit parce que muy sëtu diw kese yowut boo romb ci àdduna bi rek ci mbedd mi rek xool ko bëtu màggal màggal bu rëy rëy rëy parce que maam Ibrahima deretam bi doon daw ci yaramam mooy daw ci kaw yaramam ci yaramam moom yent yàlla Ishaq noonu yent yàlla Yaquba noonu ñoom ñooy seen ay maam te am na ñeneen maam yeneen yenent yu ci to yu ci ne booy màggal nit rek parce que yaram deretam yëwul boo romb ci mbind mbedd mi rek màgg yëkkati ko teg ko ci kaw keneen ku mën a doon sëriñ boo gis bu mën a doon teg ko ci kawam parce que lu tax parce que maam yi mu am moom amu moom ay maamam ay yenent lañ moom ay maamam ay yonent lañ te ñee seeni maam ay ceddo lan non de duñ benn de bu mag a mag moo am kon mbir mi maanaam aussi lu nekk da nga koy yóbbu fii maanaam mooy ne moo tax yàlla teel la arrêté yahuud yi ci seen gis-gisin boobu que ni ñoom ñoom ñooy doomu yàlla yi ñooy soppe yàlla yi parce que tout simplement seen maam yi ñu ay yenant lañ ñoom ñu jàpp ne donc voilà ñoo gën ñi ci des affaire bi nag demewul noonu yàlla ne leen déedéet léegi yow imaginer yeneen yahuud yi ñu di leen tere considération affection affective boobu ci yàlla yow nga jàpp mën nañ la ko may yow loolu tamit du jàppal maanaam daal dafa bokk ci teggin lépp lu yàlla di askan askanalewul boppam ci kàddu nga bañ ko askanale yàlla wala yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala ñi nga xam ne ñoom borom ilmu ladun yi lañ comme Sayyidna Xadir alayhi salaam parce que Sayyidna Xadir alayhi salaam bu ñu xoolee ci histoire am dinañ gis ne day askanale ay mbir yàlla parce que xam-xam boobu ci moom maanaam ay mun la dun yén comme ni alquran wax wa allamnahu min ladunna ilma euh, mu ne fa lamma kaana fa lamma ba nga xam ne kaana nekk na haadal xatibu ki wax noonu ariyan ku simmee ku ku ku ku rafle la min al ilm laduni ci xam-xam boobu ñu tuddee al ilm laduni mooy xam-xam bi tukkee ci yàlla directement walam yakun te nekkul rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam taqaddama jiitu woon na ilayhi ci moom fii ibaaxate ci da ci daganal misla hada kem lu mel nii maanaam avant loolu avant waa ji wax loolu yeneen bi saa sal musul woon daganal lu mel noonu kuy waxee noonu li hada lii moo tax zammahu mu ngàññu ko loolu moo tax yeneen bi ngàññu ko sallallahu wa qaala mu ne ko bi'sal xatiibu ak a ñaaw waxkat anta yow yow yaay yow waxkat yaay yow maam kuy def discours quoi doyal na fa innahu ndax li woor mooy ne kaana nekkoon na yambaxii di yelloo la woo ñeel ko allah yajmaa ci mu bañ a dajale baynal xaqi diggante buur yàlla wal xalqi ak mbindeef yi fii damirin waahidin ci benn damir mooy ci benn pronom personnel mu bañ leen ci boole illaa ludul bi iznin ci ndigal goo xam ne ilaahi yun buur yàlla la subhaanahu wa ta'ala min rasulillahi mu jaare ko ci yenente yàlla bi sallallahu alayhi wasallam aw wala boog ilmul laduni mu jaaree ci xam-xam boo xam ne daa tukkee ci yàlla directement walam te nekkul woon waahidun benn min haadayni al am min haadayni al amrayni ci ñaari yile mbir indahu fa moom ñaari yi mbir yëpp amul woon benn bu nekkoon ci moom fa li haada lii moo tax zammahu mu ngàññ ko rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam a Euh, ci xadis bi mooy bi ci gën a matale bi ci gën a leer ci xadis bi bi tontu bii la voilà mooy ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam moom dafa en fait waa dafa dafa def dafa def loo xamante ne ay risques yu rëy rëy la jël ci comme ah, ci discours loolu moom moo tax tamit discours du du rek organiser ay phrase yu rafet discours du rek organiser ay phrases yu rafet eh Seydina Seydina maanaam discours du rek organiser ay phrases yu rafet maanaam di ko tëral ak xeetu pédanterie daal maanaam mooy waane ci ni ngay waxe di dajale ay phrase di ab ay tournure yu rafet ay syntaxe garaawal affaire yi yëgiti ko kii ko maanaam discours du loolu de maanaam discours bu baax du loolu daa war a tegu d'abord ci loo xamante ne dëgg la dëppoo na ak lu yàlla bëgg ak yentam sallallahu alayhi wasallam jàngale après nag euh, éloquence beeg yooyu yëpp baax na maanaam rafetal geeg yooyu dana baax solo mbir yi ak tamit sajaa gi mooy euh, di wax euh, di di tek kii te loolu dafa baax ci discours tamit mooy euh, mu mel ni luy riime maanaam mel ni wax ji am na fu muy daane ci ni muy ni nga koy tegee maanaam loolu day tax ba wax ji day day day day day day captiver walla day captiver ba pare day day day day day des maanaam ki ko dégg day des. voilà intonation tamit ci la bokk mais wax joo xam parce que tamit am na yenn wax yoo xam ne moom boo ko déggee doo xam li ñuy wax ah soit doo xam li ñuy wax wala boobu boo xamee wax ji du la du la attache comme koo xamante ne maanaam buy wax maanaam que ni li muy wax maanaam que ni dafa kontaan wala dafa mer wala euh, li muy wax daf koo fulaal wala maanaam ak yooyu yëpp benn la maanaam même intonation bi la wax. maanaam yooyu yëpp comme si day wax rek Modou va à l'école maanaam du début à la fin tool bi benn lay doon loolu loolu du du du neex a dégg te du neex a déglu tamit. mu ne wax mais liñ ci jublu woon rek mooy ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ah? dafa bëgg lan dafa bëggoon dafa fiire maanaam bokk maanaam yàlla mbindi fi maanaam ba nga xamante ne bu bëggul sax dox seen diggante ak moom sallallahu alayhi wa sallam waqate dëgg-dëgg qaala wax na rasulullah ndawal la sallallahu alayhi wa sallam fi xadiisin ci xadiis boo xam waxtaan boo xam ne xutba maanaam xutba la boo xam ne xatabaha moo ko moo ko xutbaa fa zakara allah te mu tudd allah bur yàlla taala ji kawe ju fiihaa ci moom ci ci ci xutba booba wa zakara mu tudd tamit nafsahu boppam moom sallallahu alayhi wasallam su ma topp jamaa mu dajale bay bay na rab yi diggante borom taalaa ji kaw ji ba na nafsi ak boppam sallallahu alayhi wasallam fii haa ci moom fii damirin waaxin ci benn damir ci benn pronom personnel mu def ko comme te te pourtant loolu la tere woon waaje fa mu ne man képp koo xam ne yu tey allah topp na yàlla wa rasulahu sallallahu alayhi wasallam faqad dëgg dëgg rashada tegu na ci yoon bu baax wa man ya'sihima képp ku leen mooy maanaam mooy yàlla ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam fala du lor illaa nafsuhu lu dul boppam loolu wax na ko maanaam bu ñu xoolee li mu wax nii ak li waajale wax sorewuñ sauf que comme que yeneen bi sallallahu alayhi wasallam waxu ko woon avant avant waa ji dégg ko avant moom maanaam amul woon droit wu di ko utiliser ci buntu ñàkk teggin la loolu moom moo tax tontu bi ñëw ci buntu tashri'a ak ci buntu tahdir maanaam buntu sharia ah euh, ak ci buntu xaqiqa comme niñ ko gisee léegi buntu sharia bi mooy ne da di tere ñu dajale leen ci benn affaire ñaareel bi ci des buntu xaqiqa bi moom mooy ne bokkul ci teggin ngay askanale yàlla bokkul ci teggin ngay askanale yàlla ak yenente bi sallallahu alayhi wa loo xamante ne yàlla maanaam yàlla askanale wu wala yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wala mu jóge ci ilmu laduni yenente bi nag sallallahu alayhi wa sallam fi mu waxee loolu mooy mu wax ci euh, bas de mu ne rawaw Tabarani Tabarani solo fil kabir mooy moo jamal kabir wal hafiz ibn Hajar indi na wax ju mel nii tamit fil Fathul Bari an Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa an nabi moom mu jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam anna ne moom kat kaana yaqulu daan na wax fii xutbatul xaaja ci xutbatul xaaja maanaam mooy bu daan takk sa yii loolu la daan wax ah, alhamdulillah nahnu nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina boo ci yeneen doy man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu man yuti allaha wa rasulahu faqad rashad wa man ya'sihima fala yadurru illa nafsahu wa lan yadurra allaha shay'a loolu la ñuy wax xutbatul xaaja maanaam euh, xutbatul xaaja maanaam alhamdulillah wa inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa ah, min sayyi'ati a'malina maanaam yooyu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su daan takk sëy maanaam daka daan wax loolu nag tegtalewul ne saa yoo waree def benn xutba bu mu mën a doon faw nga tàmbalee ko alhamdulillah wala inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu maanaam ah comme ni ko sama gaa yi di defee loolu tegtalewul loolu loolu voilà maanaam yeneen bi sallallahu alayhi wasallam xutba bi daal danaa wax daal sant na yàlla bàkk na ko kañ na ko maanaam sant yàlla julli ci Yonent bi sallallahu alayhi booy tàmbali waxtaan bu mën a doon waaye ndax daa war a nekk alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina après nga teg ci aaya ñett yi maanaam ba wax jeex nga teg ci ñetti aaya yooyu noonu loolu bu ñu takk sëy lañ koy wax maanaam tegtalewul ne saa yoo war a waxtaan nga koy wax loolu nag loolu lu ma tabaay xel la parce que am na ñoo xam ne dañoo jàpp ne loolu sunna la ci boppam alors que déedéet sunna gi mooy nga sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak noo ko defee xadiis yépp loolu lañ am amma li nga xamante ne nag moom mooy wax wax ji lool mooy pour takk sëy mais du pour soo toogee war a waxtaan wala nga bëgg a bind téere moo tax soo seetloo téere yu njëkkee loolu daanu am téere yu mujj yi moo am ñoo xamante ne bu ñuy bind maanaam moom la ñuy njëkkee wala boog seen discours yi conférence yi waxtaan yi bayaan yi ak yooyu dégg nga kon mu ne alhamdulilah sant sant aji sax la alhamdulilah sant dëgg dëgg sant bu aji sax la lillahi ñeel buur yàlla na sa ñu ngi koy sàkkoon ndimbal wa nastaghfiruhu ñu ngi koy sàkku njéggal wa na'udhu billahi te ñoo ngi muslu yàlla min ci bon boni anfusina suñu bakkan yi fii tamit lu mat a xel yenent bi sallallahu alayhi wasallam amul mbon mbonu bakkan amu ko waaye daf koy wax ngir jàngal mit ñi waaw ak wa min sayyi'ati a'malina suñu ñaaw te yëpp jëf yi man yaa di képp koo xam ne gindi na ko allah bu yàlla fala mudilla la kooku amul kenn ku ko mën a sànkati allah wa man yudlil képp koo xam ne moom yàlla sànk na ko fala haadiya déet amul ci gindi loo di ko ñeel maam kenn mënu koo gindi bu ko yàlla sànkee kenn mënatul gindi ku yàlla sànk wa ashhadu maa ngi seede gëm dëggal wóolu an ne li mbirta bi ma laa ilaha illa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 abduhu moom mooy jaamu yàlla dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg wa rasuluhu mooy ndawam le moom la yàlla yabal ngir mu xamal ñu nan la ñuy jëfee laa ilaha illallah man yu teex képp koo xam ne nag topp na allah bur yàlla wa rasuluhu ak ndawam loolu mu yabal sallallahu alayhi faqat dëgg dëgg rashada jub na wa man képp koo xam ne yaa sa hima mooy na leen ñoom ñaar faq laa yadurru du lor illaa nafsahu lu dul boppam walan yadurra te du lor allah bur yàlla dara boppam rek lay lor du lor yàlla dara maanaam loolu gis nañu waaye wa mislahu am na kemam sax maa sax xaloo am na wér na ani nabi mu jóge ci yonent bi sallallahu alayhi maa ci nga xam ne rawaaw soloonako al Bukhari wa Muslim fi saxeex ma ci seen ñaar saxeex wa Tirmidhi wa Nasa'i wa Ibn Maaja ñoom seen sunan wa Ahmad maanaam ci musnad boobu na Abi Shayba ci musannaf wa Abdur Razzaq noonu tamit ci musannaf wa Tabarani fil Kabir ci Mu'jamul Kabir wal Awsat ak ak Mu'jamul Awsat wal Bayhaqi fi sunan muy sunan sunan al Bayhaqi wa Shu'ab muy Shu'ab al Iman wa Abu Ya'la moom tamit ci Musnadam wa Ibn Hibban ci Sahiham an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu an an-nabi mu jële ko ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa qaala mu ne salaasun ñett ngi nii man képp koo xam ne kun na nekk na fii ci moom wajada dana daj xalaawa daj na xalaawatal imaan cafkay ngëm yàlla maanaam ngëm yàlla dafa am cafka gu ci ne cafka googu nag pour nga man koo mos dafa am ñett yoo xam ne bu nekkee ci yow yow am nga cafkay ngëm yàlla maanaam li mu tekk mooy ku nekku ci yow ba tey mosagoo ko mu ne an yakuna mooy mu nekk allah bur yàlla wa rasuluhu ak ndawam ni sallallahu alayhi wa sallam ahabba di gën a aji sopp yi ci moom mimma ci lépp loo xam ne si waahuma wuute nag ñoom ñaar maanaam nga gis ne fii dafa leen boole ci benn la ci benn dame ci benn pronom personnel maanaam mooy yàlla ak yeneen taam bi sallallahu alayhi wasallam ne eh, li ci tegu ci xadis bi moom mooy wa an yuhibba ar-rajula la yuhibbuhu illa lillah mooy muy bëgg nit maanaam nit nii rek xool benn waay nii rek wala gis bëgg ko te bëggewu ko lenn lu dul ngir yàlla beneen bi ci des mooy lan mooy an yakraha an yuqdafu wala boog an mu bañ di dellu ci lépp lu koy dugal ci kéefir comme ni nga xam ne noonu lay bañee ñu jël ko di ko sànni biir safara maanaam ñett yu ñett yu mandarga yaa ngoog ku mu feeñ ci yow rek ku mu feeñ ci yow rek am nga xalaawatul iman caf kay ngëm yàlla feeñ am nga maanaam di nga ko daj nga ko quoi maanaam dafa am benn saveur quoi comme ni xamante ne noonu lañ ne attaaya ki attaaya ji am na lu muy sax am na cafka mango am na cafka ah am na cafka lem na cafka maanaam yooyu noonu ni ma amee cafka ngëm yàlla tam noonu la amee cafka sauf que cafka googu pour nit ki mën koo daj il faut ñetti jikko yi nekk ci moom bu ñetti jikko yi nekkee ci nit ki nag mooy wane ni borom bi subhaanahu wa ta'aala ubbil na ko cafka googu loolu nag léegi loolu la muy saf nag comme ni ko suñu sa mbokk wala fii di waxe ah kooku macc moo koy xam mais mandargal li nga xam ne mooy tax ba nit ki mën a am mën koo mën mën maanaam ko googu mu mën koo xam mooy ñett yi yàlla ak yenent bi moom sallallahu alayhi moom moo ko gënal leneen maanaam daleen bul yombalek dara moom la dul yombalek dara ñàkk lu ne buñ ko naree yóbbee am yàlla ak yenent bi sallallahu alayhi pare nañ am lu ne buñ ko naree yóbbee ñàkk yàlla ak yeneen bi sallallahu pare nañ pour pour ñàkk loola ak loola lu mën a doon wala kooka wala ñooña loolu it am na walla loola wala yooya waaw beneen bi ci des moom mooy ne suy bëgg nit maanaam mu bëgg nit fekk wallaahi lenn rek a tax mu bëgg ko du ne da xam du ne daf koo dañoo am lu ñu séq du ne dañoo yàgg jëflante wala waaj sax dafa am lu lu mu ko defal njekk déedéet yàlla rek a tax mu bëgg ko waaw xam ngi mu xam ne kii vraiment ku baax la nangul na yàlla ba bëgg ko ngir loolu kese waaw bëgg koo xamante ne doo ci rax daray daray daray Euh, amul beneen paramètre en maanaam voilà amul beneen paramètre waaw <laughs> fonction la boo xamante ne benn paramètre kese la am mooy yàlla jeex na voilà voilà selon maanaam mooy mooy nangul yàlla daal ak bëgg yàlla ak maanaam solo ni waa ji di bëggee yàlla di nangulee yàlla di toppee yàlla di dëppoog li yàlla bëgg rek selon loolu ci la affaire bi yéegee mbaa muy wàcc ci la considération bi di yéegi mbaa muy wàcc moo tax bokk na ci Sayyid al-Harazim radiyallahu anhu li mu doon li muy décrire jikko yi Cheikh Ahmed Tidiane am radiyallahu anhu loolu bokk na ci yi mu doon joxe ne Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu bokk na ci jikko yi gën a remarquable ci moom mooy ne koo mën a doon ak loo ko jege jege jege ci deret moom lim ak wala nga sori ko ci deret moom li muy bàyyi xel rek mooy nan nga mel ci yàlla ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam bu gisee ni yow yàlla ak yenente bi sallallahu dañ laa jiital ci lu ne wala boog da nga leen a leen bàyyi xel ci lu ne danga nga leen a jox gëdd ci lu ne ak selon ni ngay comporté woo par rapport ak ñoom ñaar ñi moom ci loolu la lay joxee sa gëdd bu dee sax ku soree sori nga mu ngi lay doog a gis tey boo melee noonu yow lay jël jege la jege ñal la boppam. su fekkente ne tamit da nga kaa jege jege lool loo ko jege jege jege jege ci deret bu gisee ni meloo noonu da lay sori boppam waaw. yàlla yonent bi sallallahu lay jël la moom moo ko ko maanaam day bëgg nit ngir yàlla kese. voilà amul beneen mbir waaw comme li daloon euh, euh, kenn ci salaf yi fàtte naa turam benn waaye dafa ñëw ne ko man dama la bañ quoi mais vraiment yow dama la bañ quoi non man non vraiment dama laa bañ quoi mu ne ko man nag dama laa bëgg lool non man nag vraiment dama laa bëgg quoi ñu ne ko mais lu tax mu ne parce que man dama xam ne eh, kii bañ bi ma bañ yàlla moo tax maanaam dafa jàpp ne man damaa nekk ci li ma nekk bi daala baaxul naa nangam nangam loolu tax mu bañ ma ni ma bañee nii yëpp loolu rek a tax de tey bis bu ko leeroon ne li ma nekk nii wuutewul ak sunna léegi da gis daf may bëgg maay bokk ci ñu gën a bëgg loolu moom moo tax man tamit dama ko bëgg te yàlla rekk tax voilà considération boobu quoi waaw kii moom jàpp na ne moom daf may bañ te li tax mu bañ ma mooy daa jàpp ne man li ma nekkee ay bidaa la baaxul moo tax moom mu bañ ma mais man bu ma xamee ni loolu mooy raison bi tax mu bañ ma te fekk loolu la bien sûr na fekk ne nag looloo ko lal il faut pas leneen lal ko su dee looloo ko lal man li ma war a def mooy war ko bëgg boo boole ko ci ñi ma gën a bëgg ci ñin ñi ñetteel bi nag mooy bañ a dellu ci caaxaan ci kéeféer kenn ni ngay bañee tey buñ la jëloon ne la dañ dugal biir safara yow kay yàlla musal na la xàmmee nga léegi caaxaan moom kenn mënatu la cee boole te dara du la ko jaral maanaam tey buñ la doon jël di la dugal biir safara ni ngay bañee maanaam di di résister <laughs> buñ taaloon ab séeb fii <laughs> gaa yoo xamante ni ëpp ñu la doole ñu la ëpp doole bëgg laa cee dugal ni ngay résister ah <laughs> di wéqu ak a féqu <laughs> ba boobu la kenn dugal noonu nga war a bañee ñu lay bëmbax di la jañ di la yóbbaale ci loo xamante ne ay caaxaan la maanaam ñett yi moom bu nekkee ci yow rek mooy caf kay ngëm yaa ngi koy yow yow dund nga ko quoi mos nga ko voilà loolu moom moo tax nit ki gëm en fait nit ki boo ko touché ci ngëmam loolu moom moo tax da nga koy da koy may doole maa ñu bari dañu foog ne bu ñu touché nit ñi seen ngëm dañ leen di bi lii alors ko noonu dañ leen di may doole. nit ki gën a mën résister mooy ki gëm ba ngëm gi dëggu ci moom maanaam bu gëmee benn affaire nii nga bëgg koo nga bëgg koo nga bëgg koo xatal ci ngëm googu nga bëgg koo euh, euh, écraser ci loolu. moom da ngay gis day résister maanaam njub gi day gën a am doole day àtte na man loo xamante ne en temps normal daanu ko man maanaam foofu nag la ñu bari yéefir yu bëree bëree bëri di juume ci seen ay politique yi ñuy def bay gën a yëkkati l'islam parce que dañ ciy boole koo xamante ne moom naka jekk en temps normal moom góorgóorlu tax koo nara deme demee noonu waaye comme que gis na ni daal ñu ngi koy buñ xatal ci diineem rek danaan xaaral ma gën a góorgóorlu mu ne non ba pare tamit beneen mbir bi muy am tax moom mooy day tax ba ñeneen ñi dee mais ñii lu tax ñu téye ci seen affaire bii moom affaire bi lan la way xaaral ma dem xooli lan la kon yeneen bi sallallahu alayhi wasallam fii mooy le le mu boole ci discours boobu ñaari maanaam yàlla ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ci benn damir woowu te moom yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moom mooy nga ne xaala wax na allah ah, taala aji kaw ji mooy buur yàlla fii ci moom wa ma yantiqu du wax mukk anil hawaa ci ay bànneex lépp lu mu wax rek du bànneexu bakkan in li am ba des daal lenn rek la woo lool nekkul illaa lu dul wax yu in nekkul huwa loolu illaa lu dul wax yun wax yu boo wax ne yuuxaa dañ ko ko déey maanaam moom yeneen bi sallallahu alayhi wasallam lépp lu mu wax rek wala mu def ko rek euh, révélation divine la maanaam ci yàlla la jóge yeneen bi sallallahu alayhi du wax wala muy def noonu noonu rek de manière simple ni anodin noonu rek déedéet comme ni mu ko wax alxuraan ma ko wax nañ naj mi ci ñetteelu aaya ba ñeenteel bi mu ne wakaza naka noonu nag qaala la wax alxadir sayyidina xadir alayhi salaam bi mu naan fa arat naa ñu nam an yubdilahuma ci mu weccee leen rabbuhuma seen borom xayran lu gën minhu ci moom zakatan ci cellte maanaam doom ji sell wa aqraba te gën a jege rahman ci jërmande mu sootul kahfi aaya 81 maanaam fa jamaa mu dajale baynahu ci diggante moom sayyidina xadir alayhi salaam wa bayna al haqq ak buur yàlla biy dëgg fii damirin waahidin ci benn damir mooy xale bi lu tax ñu rey ko mu ne parce que ñun ñoo bëgg maanaam moom ak yàlla yàlla ak moom su ma topp xaala daan ne wamaa mu wax nag ci jeexital wax ji sourate Kahf ay 82 wamaa faaltuhu loolu de defuma ko an amri muy tukkee ci samay mbir maanaam jëlewuma ko rek sama dogalu bopp samay mbiru bopp yaa nii li mu namm nag mooy jami ama mboolem li nga xam ne faalahu jëf na ko minal amali ci jëf yi rek wa jamee ma ak mboolem li nga xam ne xaaloo wax na ko minal aqwaali ci wax yi ci kaddu yi fii la ibaaraat ci wax yi nga xam ne maanaam moom la kaddu yi mu jokkalante li Musaa di Seydina Musaa alayhi salaam an zalika ci loolu maanaam lépp ci yàlla la jóge faf xam kon déggal loolu maanaam comprendre kon yàlla yenent bi sallallahu alayhi wasallam moom dafa fiir ci ne kenn maanaam du jël kenn du dox diggante mbindeef yàlla ak mbindeef yi maanaam du dox diggante mukk yàlla ak mbindeef yi waaye wa yaxaarullah yàlla tabit fiir moom taalaa aji kawe ji an ci mu koy xam ahadun kenn illaa lu dul in daxala bu duggee alayhi ci moom yàlla min baabi rasulillahi waaye jaare ko ci buntu ndawal yàlla yent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla tamit dafa fiir ci ne moom daal moom bañul ku ko xam gaaw waaye li muy bañ moom mooy kenn mën koo xam te jaariwuloo ko ci buntu yenente bi moom loolu moom da koy bañ sallallahu alayhi wasallam moo tax fa manaa mu mu xañ mu tere an yedd xoola ci mu dugg ala yi ci moom daaxilul aji dugg illaa lulul min baabi yi ci bunt moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak ci yoonam moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam moo tax xaala moo taala aji ji moom bur yàlla ne kul waxal ne in kuntum bu fekkente ne yéen nekk ngeen dëgg-dëgg nekk ngeen ñoo xam ne tax boo na da ngeen a soppa allah bur yàlla kon nag fattabi'uni topp leen ma yahbibkumullah bur yàlla sopp leen ba pare sopp loo leen mbindeef yépp maanaam muy suratul ali imran aya 31 ku bëgg yàlla sopp la yoon wi benn mbir kese la mooy yoonu yenente bi ngay jël sallallahu alayhi moo tax fa xaba a mu daal di dëxëñ ubbaxoo ak cofeelam wa ridaahu ak ngërëmam fii ridaa rasulillahi sallallahu alayhi ci ngërëmal yenn ci yàlla bi sallallahu alayhi wasallam foofu la ko dugal waaw moo tax faqat dëgg-dëgg saxa wér na annahu naka moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam daaw ñaan na li man ñeel ki nga ñeel ki nga xamante ne xaddama dafa jiitaloon la ko ñeel ko maarufan ak njekk maam daf waaye du ko defaloon njekk daf koo ñaanal fa qaala mu ne allahumma yow buur yàlla mi ci tur rafet yeeg ne la yëkkatu ko yi inna abdaka naka sa jaam bi hada bii yataraddaaka mi ngi sàkku sa ngërëm farda anhu kon gërëm ko maanaam yenent bi la defal njekk gi sallallahu alayhi wasallam waaye waa bi moom yenent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu koy ñaanal daf ni yàlla kii de dafa si sàkku sa ngërëm gërëm ko maanaam mooy lan mooy ngërëmal yàlla daa nekk ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam kontaan comme nag ni nga xamante ne noonu lañ xamee ne euh, <laughs> waaw am na ñoo xamante ne maanaam boo boo bëggee ñu bëgg rek maanaam faw nga xam fi ñu koy jaar maanaam ci ñu ngi koy jaar quoi. <laughs> Hmm? <laughs> waaw ah, am na ñoo xam ne moom boo bëggee ñu bëgg rek boo boo boo amee loo loo loo waaw boo boo boo boo amee njëkk boo defal aljanna rek bëgg na. dégg nga suñu Ahmad Seydou sax mi ngi mi ngi mi bëgg mi ngi reetaan bokk na ci ay procédure la daal. waaw <laughs> dégg nga euh, kon xadis euh, bi euh, rawaahu Tabaraani wa Tabaraani solo fi saxiiri moo jama sax wa Abu Nu'aym ah mooy al-Asbahaani fi axbaari Asbahaan moom an maam ci euh, téere boobu euh, axbaaru asbahan an anas muy sayyidina anas ibn malik radiyallahu ta'ala anna nabiy sallallahu alayhi wasallam ne ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam qaala na fa zaata yawmin benn bés li xulaamin ci benn gone minal ansaar ci ba bokk ci ansaar mu ne ko naawil nii jottali ma naa lay samay carax samay dàll voilà fa qaala al xulaamu xale bi ne ko yaa nabiyallah yow yonent yàlla bi sallallahu alayhi bi abi anta wa ummi jëndee naa la sama ndey ak sama baay maa ngi lay ñaan ëtturuk nii nga bàyyi ma xataa ajaalahuma bu ko defee ma dugal ko anaa man man fii rëj lay gën ci say ñaari tànk may ma rek man ma dugalal la ko sa ñaari tànk fa qaala rasulullah yent bi sallallahu alayhi wasallam daat ne allahumma yóbbul yàlla mii ci tuuri rafet rek may la yëkkatu gi inna abdaka naka sa jaam bi hada bii yataraddaaka mi ngi sàkku sa ngërëm farda am ko gërëm ko warawal bazaar al bazaar ah, awal bayhaqi ñoom ñëpp solo nañ al bayhaqi fi shu'ab ah, wal xatiib al baghdaadi fii fil axlaaq ah, moom solo na an anas sayna anas ibn malik radiyallahu anhu qaala nee na kaana rasulullahi kaana nekkoon na rasulullahi yent yàlla bi ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam jaalisan di aji toog fii xalqatin ci benn jotaay maanaam mooy bu fa araada qiyaam fa araada mu nam al qiyaama taxaw fa qaama gulaamun am benn xale bu taxaw fata naa wala mu jot li ko na'lahu ay dàllam mooy carax yi fa qaala rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi ne aratta yow day bëgg nga namoon nga ridaa rabbika sa ngërëmal boroom maanaam moom kon gis na ni bi muy def loolu maanaam yeneen bi sallallahu alayhi maanaam li taxoon mu ko defal mooy lan ngërëmal yàlla tax mu ne radiyallahu anka yàlla na la yàlla gërëm mu ne fa kaana moo tax mu nekkoon li zalikal gulaam ñeel gone googa sha'nun mbir fil madina ci ma ci madina maanaam boroom affaire la woon maanaam boroom cër la woon ci madina hatta stushhida ba keroog muy nekk martyr maanaam daa mujj nekk martyr mu ne warawal Bayhaqi ba tey fi Shu'ab hmm? an Thabit al-Bunani mooy Thabit ibn Aslam al-Bunani anoo qaala mu ne kaana an-nabi yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekkoon na yawman bés yatawadda'u di jàpp maanaam kon hadis bi lan ah? Thabit al mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na mooy la mursal Euh, mu naa kon kaana parce que Saabit al-Bunaani du saxaaba taalibu hmm? mu ne kon am na benn euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam da doon jàpp bi is wa nabi sallallahu fekk ci wetu yonent bi sallallahu alayhi wasallam amoon na xulaamun ab gone fa majjan nabi yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal ni daal di buusu maanaam mooy gallax sereti googu muy sereti ndox mi maanaam ku gàllaxndiku ndox mi yàbbi googu mu koy yàbbi loolu la def bi ko yenente bi defee sallallahu alayhi wasallam fa talaqal xulaamu gone ga daa di taaw maanaam daa di gaaw jël xam nga lan mu lu yéeme en fait bon nañ ñëw léegi gone gi def ko maanaam majjata nabi yi ci euh, yenente bi sallallahu alayhi wasallam li mu buusoo noonu fa shariba amu daal koy naan waa ji gone gi gaaw kii ko rek daal di koy naan fa qaala nabi yenente bi sallallahu alayhi ne ko allahumma yow yàlla mi tur yi rafet yi ma lu yëkkati ko inna abdaka naka sa jaam bi yataraddaaka mi ngi sàkku sa ngërëm farda anhu gërëm ko maanaam muy expliquer ne majja maanaam mooy yàb bi ëf ki euh, serete wala tufli wala yàbbi mooy lafazal maa mooy dafa mel ni ku mooy yàbbi na ndox mi wa nax woowu ak lu mel ni moom maanaam lafaz maanaam daf koo sex sex na ndox mi euh, ak lu mel ni moom min famille yi ci gémminam wa toroxahu mu sànni ko wa alqaahu maanaam mooy mu yàbbi ko mu sànni ko wa rawa ibn Asakir ibn Asakir solo na am Zayd ibn Aslam radiyallahu anhu Zayd ibn Aslam tamit kenn la ci taabi'i moom itam mu ne no qaala mu ne baasa Usmaan Seydina Usmaan radiyallahu anhu yabal na bi naaqatin sahba ci eh, na naaga maanaam ab gëléem la bu mu yabal ila nabi sallallahu alayhi wasallam fa mu ne ko maanaam Yonent bi sallallahu alayhi wasallam yaa Seydina Usmaan radiyallahu anhu dakaa yabaloon ab gëléem bu mu ko joxoon maanaam jël gëléem gi jox ko ko ah, yabal ko jox ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam fa qaala yonent bi sallallahu ne allahumma yow buur yàlla mi ci tuuri rafet melooy yëkkati ko inna Usmaana naka sayyidina Usmaan day radiyallahu anhu yataraddaaka mi ngi sàkku sa ngërëm farda anhu yow yàlla gërëm ko wa rawa Asaakir ba tey ibnu Asaakir solo ba tey an Layth ibnu Abi Sulaym mu ne annahu qaala mu ne awwalu njaalbeenug man ki nga xamante ne xabasal xabiiso moom moo joxe maanam euh, yabal yëpp yàpp pour xeex fil islaam ci islaam mooy Seydina Usmaan radiyallahu anhu moo dajale ay waa xalata dafa dajale woon baynal asale diggante lem wal naqiye ak li nga xamante ne moom mooy euh, lu sel ndox mu sel wala lem gu sel gi summa topp nag baasa bi yii mu yabal ko ilaa rasulillahi ci ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam ilaa manzili ci kër ummul mu'minina ummu salama maanaam nday woy gëm ñu ummu salama radiyallahu anha faram yu saadifu waaye fekku fa yenente bi sallallahu alayhi waaye fa lamma jaa ba mu dikkee rasulullah daw yàlla sallallahu alayhi wasallam wadaahu la ko deg teg bayna yadayhi ci kanamam yenente bi sallallahu alayhi wasallam fastataabahu yenente bi sallallahu alayhi wasallam jàpp ne lem jii day sell na lool neex na fa qaala mu ne man ba'atha bi hada waa ku yabal lii ku indi lii qaalat mu ne ko Usmaan sayyidina Usmaan radiyallahu anhu qaalat mu ne ko fa rafa'a yadayhi yenente bi sallallahu alayhi wasallam yëkkati loxoom comme sayyidina Usmaan dakaa may lem bi mu defaree lem bi ba pare indi ko jox ko may ko mu ne waaw ku fi indi lii mu ne ko Seydina Usman radiyallahu anhu mu yëkkati loxoom daal ne fa ila sama ci asamaan si wa qaala mu ne allahumma yow buur yàlla mu mi ci tur yi rafet yi mais la yëkkati ko inna Usmana naka Seydina Usman de radiyallahu anhu yatarabbaaka mu ngi sàkku ci yow ngërëm farda anhu yàlla yàlla nañ ko gërëm léegi nag mu ne an yi maanaam lu sell loolu mu boole woon ak lem gi mooy alxubzul xawaari al abyad maanaam mooy mburu mu weex mburu mu weex tàll alxawaar yi mooy lu weex maanaam loo xam te ne dafa sell amul ko rax al abyad bu weex loolu la boole waaw maanaam dafa kon bu euh, lem gi nga xamante ne moom la indi lem bu sell la maanaam mu boole ko ak mburu mi mburu mu weex Euh, li ñu doon wax ne dafa extraordinaire mooy le fekk xale yi jamono Yonent bi sallallahu alayhi wasallam xale yi dañ ko doon maam dañ kaa dañ kaa joxoon gudd gu màgg boobu ba da gis xale bii nii gis nga xale bii lim mu def mais am na yeneen xale ku mel ni Seydina Abdullah ibnu Zubayr ibnu Awwam radiyallahu am xam ngeen Abdullah Seydina Abdullah ibnu Zubayr radiyallahu anhu moom moo njëkk gane àdduna Madina deux ans laa moom maanaam bi biñ gàddaayee la am deux ans ce qui veut dire que moom bi yeneen bi di génn àdduna sallallahu alayhi wasallam huit ans et demi à peu la am huit ans jëm kaw la am amul lu ko te pourtant ci biir dundu yeneen bi sallallahu am na benn mbir mu ko dal mu xew-xew bu siiw mooy lan la def yeneen bi sallallahu dafa gàjju mooy ventouse bi mu gàjjoo ba pare deret ji génn mu jël ko ne ne Seydina Abdullah ibn Zayd radiyallahu anhu demal nga tuural ma ko moom mu génn dem di dellu mu ne ko tuur nga ko mu ne ko waaw mu ne ko foo tuur mu ne sama biir bi mu naan quoi maanaam nga gis euh, le fait que maanaam ñoom ni ñu fi ñu ko tegoon quoi maanaam ñoom forme façon bi ñu daan bëggee yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam ni amul ak ak euh, non mais ça n'a rien ak léegi non amul non ça n'a strictement rien à voir xam nga li ñuy bañ mooy ñu foog ne ñun jege nañ leen en fait maanaam te moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko waylul laka minan nas wa waylul lin nas minka toskare ñeel na la ci nit ñi waaye toskare ñeel na nit ñi ci yow maanaam mooy euh, tooke nga yow maanaam finalement tooke nga voilà ku am ak yow problème am na problème voilà comme ñu gisoon ku mel Sayyidat Ummu Aymana radiyallahu anha ak ñeneen nga xamante ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa amoon euh, pot bu mu doon def ci néegam mooy xeetu pot li ñu naan potu chambre ñun lool lañ wolof yi bon arabe la kii français la tamit yaakaar naa pot de chambre la ñuy wax boo xamante ne euh, su guddee maanaam maam dañ ci mën a tuur ndox euh, sayyidat Ummu Ayman radiyallahu anha daal di koy gis daal di koy naan mu ne ana bi fi nekkoon li ci nekkoon mu ne naan naa ko de mu ne ko yow de dootoo amati feebaru biir mais maanaam li mu bëgg a wax mooy ñoom fi ñu tegoon yenente bi sallallahu alayhi te loolu mag ñeeg ndaw ñi góor ñeeg jigéen ñi ñépp ci yam voilà comme li daloon Hansa nga xamante ne euh, jooyu métti yi mu jooyoon ngir kenn ku mu génn la àdduna ci jamonoy jaahiliya keroog Uhud nga xamante ne dañ cee boole ne ko sa euh, wayjur génn na àdduna sa ndajaay bay tax génn na àdduna sa doom génn na àdduna sa jëkkër génn na àdduna ñi ñëpp génn nañ àdduna ak sa frère ñi ñëpp bokk nañ génn àdduna voilà ñuy laaj yeneen bi sallallahu alayhi moom moom lenn rek ko soxaloon mooy lan la yeneen yeneen bi moom sallallahu alayhi wasallam maanaam lan mooy sooram maanaam fan la mujj rek moom rek loolu rek la la laaj fan la yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mujj bu ñu ko yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mucc na mu ne alhamdulillah bépp musiba kullu musibatin ba'da rasulillahi sallallahu alayhi wasallam jalal musiba boo gis. comme yeneen bi bokku rek sallallahu alayhi wa lu garaawul maanaam mooy mbokkam yëpp génn presque génn nañ àdduna ñi ko gën a jege ah jëkkëram doomam papaam frère am ainsi de suite maanaam kooku moom vraiment lépp la génn la maanaam kooku ñëpp la ñàkk daanaka waaye moom li ko inquiété woon mooy d'abord yeneen bi sallallahu na mucc. maanaam génération boobu ñoom ni ci meloon wax dëgg yàlla euh, te yeneen génération yi ci tegu soriwuñu bon yegguñu woon ci ñoom fi ñu yegg mais soriwuñu trop comme ñoom imam Maalik ni ñu ko gisoon imam Maalik nga xamante ne mi rek da wax ne ngir ne damay euh, jàng wax xadiisu yeneen bi rek sallallahu alayhi wasallam imagine nga benn jiit fet ko quatre-vingt-dix-neuf fett ni mu toogee. nanguwut a yëngatu nanguwut a changer tooge bi te jiit ba nga koy fet tay tay maanaam euh, yaram bi xonku curu ci lañu doog a xamee ne yaram bi xonk biñ demee ba remarqué ne kii yaram bi ni mu xonkee nii jaadootul ci lañ ko laaj lan la mu wane jiit bi quoi lu jiit bi moom nekkoon di fet ñu ne ko mais lu tax ne non parce que comme waxu yeneen bi laa nekkoon di nettali sallallahu alayhi wasallam respect bi may am ci moom moo tax quoi maanaam mënuma ko mënuma jóg quoi. voilà respect boobu la quoi si si si. ah non moo tax génération yooyu moo faut pas moo tax en fait am na yoo xam ne ay sataxaat la rek ku ak ku mën a wax na da da daa nekk ci xaal di wax rek daa nekk ci xaal di wax rek ay bëgg bi mu bëgg yeneen ci bi sallallahu alayhi kenn mësu koo bëgg yooyu maanaam ay xaal la rek yu nit kiy waxee mais ku xool ñee di nga comprendre dëgg dëgg dëgg dëgg ni seen ginnaaw gars yi ba meluñu noonu nit nag mën naa ne ci xaal lool boo wax wax yu mel noonu waaye loolu loolu moom non loolu non d'ailleurs maanaam réalité mbir yi moo koy wane quoi am na yoo xam ne ne jaru jaru preuve bu bari waaw même imam Maalik ci boppam bi ñu ko doon wax rahimahullah dañ naan ko parce que moom bu ñu daan tudd yeneen bi saa da ngay gis mu nekk ci xaal quoi maam jëmm ci tur bi rek bu ko déggee day nekk xaal ba gars yi doon ko wax naan ko non mais ça naan ko bon ak gars yi niñ ko ragale woon mu jógee ni la ko veillé est-ce que est-ce que affaire bi est-ce que est-ce que finalement ëppul que maanaam est-ce que <laughs> mu ne yéen <laughs> yéen gisoo leen man sama sama sama sëriñ ñoom. ñoom Zuhri ñoom Muhammad ibn al-Munkadir ñoom gaa yooyu gaa yu baax yu njëkk yi yéen gisoo leen leen soo leen gisoon da ngeen di yéemu ñoom nu ñu mel si ku mel ne Muhammad ibn al-Munkadir rahimahullah moom ni mu meloon mooy bu bu déggee turu yenent bi sallallahu yaram bi day xonk maanaam ut maam ci saa si yaram bi day xonk ndax ni mu ko bëggee waaw ñoom Ayyub as-Saxtiyaani nga xam ne nee na toog naa ñaari ñaari at yoo xamante ne daan naa ko gis muy jàngale mais xaw ma ko woon comme Basra la jóge xaw ma ko woon quoi donc daanu ma jàngee ci moom mais bi ma ko gisee ma ñëw di teewlu xool gis ne kii daal suñ tuddee yenent bi rek sallallahu alayhi day jooyee jooyee jooyee jooyee jooyee gaa yërëm ko tellement que te tur bi rek lay dégg de maanaam nekkul ni dañuy nettali ci yeneen bi ay dara de déedéet tur bi rek lay dégg bu ko déggee rek commencé jooy ba gaa yi yërëm ko bi ma gisee loolu ci moom mu bari bari ne tout le temps man ne waa kii moom waa kon kii yaa kii dina fonk maanaam fonk na yeneen bi quoi ça ça maanaam mën naa ko wóolu mais ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen comme niñ ko gisee naa Abdallah ibn Umar radiyallahu gis nga ko. ci ay cas yu bari bari bari day wax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nee na benn waaye di jéem a laaj maanaam day éclaircissement rek <laughs> mais da gis ni muy meree ma lay wax yeneen bi gis nga am na ci doomam joo xam ne laal la tudd doomam doomam la ci boppam mais euh, parce que tout simplement yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ni bu leen tere jigéen ñi ñu dem seen euh, kii ci jàkka yi jumaa yi moom mu ne non dinañ leen tere ma moom li bëggoon a wax rek mooy ne jigéen ñi léegi ni ñuy solo ni ñi parfumé woo ni ñuy def ni buñ leen il faut ñu tere leen ko maanaam maanaam dàqontewul nag ne yeneen bi sam loolu la wax mais jëmmi loolu rek le fait que mu mere ŋaññu ko ŋaññu ko ŋaññu ko rëbb ko moom ba ni mu génnee àdduna nanguutu wax moom parce que dane ko yeneen bi wax salaa salaam nga nga nga nga teg ci baat moom. non yow moom yow moom mënatuñu <laughs> voilà yow moom yow moom yow moom kiiwal ma fee rek après nag borom ko xam ne dinañ wax ne rahmatullah xëy na ne dafa yàggul tamit diggante bi bi mu génnee àdduna ak bi xew-xew boobu amee wala yooyu mais ala kulli haal lu mënti xew mooy day wane. voilà comme niñ ko gisoon ci bulughul maram jamono ji nga xam ne waa mooy euh, ci jotaay bi weesu bi mu naan ah. voilà yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee ku yeewu ci nelawam bu mu jël loxoom noonu rek dugal ko ci ndox benn waaye di ko laaj naan ko waa bu dee mbalka nag mu jël ay xeer xaañ ko ne ko ma naan la yonent bi nee nga naan ma ay <laughs> loo ci teg voilà maanaam yooyu c'était extraordinaire maanaam ñooñu daal vraiment beneen beneen génération lañ ko maanaam ñàkk xam ñooñu ni ñu mel dëgg-dëgg nag wala léeg-léeg xaal yi mën nay dugal ci ñenn ñi yenn nitu yàlla yi sax ah, ñuy wax ne waaw ni ma mel ak yeneen tamit sax ni mu ko bëggee kenn bëggewu ko noonu wala nangam wala fiir wala boog xaal bi ko am mooy xaalu fiiraange gi ñuy am ci ku bëgg rek mu ko bëgg day fiir voilà xaalu fiiraange googu yu mën na cee yóbbu wala yu mel noonu waaye ah nuróowuñu ak nu nu nu nu boobu de.